baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa ida qiila lahum ittabicuu maa anzala allahu qaaluu bal nattabicu maa alfaynaa calayhi aabaana awalaw kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay'an walaa yahtaduun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab téeméer beeg juróom-ñaar fukk mu ne wa idaa qiila te gis nga ñoom yéeféer yi nga xam ne ñoom ñooy topp tama ñooy topp tànku seytaane jeegoy seytaane yi ñi nga xam ne moom mooy digle yu ñaaw yi ak ñi nga xam ne mooy mooy mooy njombutéef yëg ngeen di wax ci borom bi lu dul loolale gis nga yéeféer yi nga xamante ne nii boo lëgee ñañuy topp dañuy deñ ci ñu nga xam ne ñoo leen di topp gaa yoo yële gis nga fii ci kaw ku fii ci kaw suuf bi ñu fi newee wa idha bees leen masaana wax ne leen ittabi'u waay waay topp leen maa yi nga xamante ne nii anzalallahu moom la borom bi tabaaraka wa taala wàcce ci alquran wàcce ngeen jaamu ko moom donc te bañ ko wutalin dend de xaalu lan lañ lay wax walla naan leen lii ngeen di def dafa xaram façon yii ngeen di def ay futteeku nekk li nga xamante ne nii nii sol sol loo xam ne soloo dara ñépp di la gis loolu dafa xaram parce que borom bi moom moo wax ngeen daal di ak muur seen awra yeeg yoo yële ak yooyu sharia ak yooyu mooy loo leen wax rek gaay lañ lay wax dañ naan la ak boo leen ne bàyyi leen yii ngeen di def <clears throat> voilà seen bois sacré yi ngeen nekk bu dee koo xamante ne moom ca Kaasa ya dëkk wala ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ndëpp yi ci ci lébu yeeg ak façon yooyu ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yi nga xamante ne bois sacré yeeg yi nga xamante ne xërëm yeeg tuur yeeg yooyu boo leen koy wax lan lañ lay wax xaalu <coughs> ñu naan la bal na tabion ñun daal li ñuy topp mooy ak waa Quraysh li nga xam ne moom lañ nee woon fekkoon seen bàyyi doon jaamoo ki ñoomin hubala ki laata ki manaat ak isaafa ki naayi la boo leen waxee ne leen hé ay waay topp leen li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala wàcce te ngeen bàyyi yii xaalu lan lañ leen doon lan lañ doon wax <clears throat> dañ doon wax naan bal li am ba des nattabi'u ñun de dañuy topp maa li nga xamante ne nii alfayna alayhi moom lañu fekk ca kawam aba ana suñu bàyyi lañ ko fekk suñu bàyyeeg suñu maam yi li ñu fi bàyyil muy suñuy et coutume mooy suñu baaxi maam du waxoon nañ ko fan yële yu mel nii mooy rangen bi nga xamante ne nii nit yi caaxaan yépp ci yéeféreek nitu bidaa yi bii lañ lay bob bu ko moom lañ lay dóor saa su ne mooy inna wajadna aba ana ala milla ñun dañoo fekkoon suñu bàyyeek suñu maam yi caw tëralin mu nekk li nga xamante ne lee lekk li nga xam ne lekk moom lañ ñu fi bàyyil mooy li nga xamante ne mooy suñu busol alors que bus du busolu dara busolu caaxaan busolu mooy borom bi tabaaraka wa taala na ko maam yi def waaye yow loolu ñu ko fiy jële est ce que waa si keroog waa Quraysh ñoom kaaba ga defuñ foon ay xërëm keroog bi ko suñu borom tabaaraka wa taala di mooy di wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen màbb di leen daaneel mu ubbee Makka naan jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa jaa alxaq alhamdulillah naan jaa dëgg alxaqu dëggug borom bi tabaaraka wa taala wa zahaqat wane na gannaaw nee na mes nee na wéy na albaatilu neenu Quraysh yii neen yii xërëm yi fi ñu defoon dessin yu bon yi ñu fi defoon mooy yàlla gi ñu fi defoon dem na inna al-baatila kaana zahuuqa yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam doon def di effacer ya ñu defoon loolu nekkuloon ay mbir yoo xam ne c'était des millénaires yàggoon na gaa yi di ko fa def voilà yu yàgg la est-ce que kenn dane voilà non ça c'est quand mooy les les les coutumes des arabes walaa lii seen lëg nan lañ ko fi mën a dindi non non non yooyu waxi caaxaan la moo yow mii wax fii nekk ci wolof yi wala nekk ci séeréer yi wala nekk ci joolaa yi wala nekk ci balant yi wala nekk fee ñi nga xam ne ñooy yahuudi ak yooyu américain yeeg gafan yooyu naan lii suñuy maam la ak tubaab bi nga xamante ne lu ñu wax mu naan lii ça c'est la révolution c'est la c'est le legs li ñu fi suñu révolution nga xam ne moom lañ ñu fi bàyyil mille sept cent et quelque moom lañ ñu fi bàyyil nan la ñuy def waaye yow suñu statut yi nga xamante ne nii fi lañ ko fekk dañ naan la mais yooyu yëpp a boo leen masee wax dañ naan ñoom lii lañ doon wax mooy ràngen bi rek bal ñun daal nattabi'u wu ñu naan bal ha déet bu leen ñu wax ñu topp ay lan lu yàlla wàccee lan ñun daal li ñuy topp mooy li <clears throat> nga xam ne moom lañ fekk suñu maam yi ca kawam awalaw kaana suñu borom ne man de ngi leen di laaj ne leen waa waxal ma leen ñoom awalaw kaana baa'uhum waa ñoom ndax seen maam yi daa ne ñewu newuñu woon <clears throat> ndax seen maam yi newul woon laa yaqiluuna shay'an ak même bu dee ne waa ñoom léegi daal dañuy topp li seen maam même bu dee ne seen maam yi ñoom dañoo newoon ci li nga xamante ne ñoo nekkoon ñoo xamante ne nii laa yaqiluuna shay'an dooruñu woon xalaat tous ndax ñàkk xalaat moo tax ñu daal di jaay seenum xel di topp yoo xamante ni ñoom ñoo ko créer seen bopp ñoom ñoo ko defaral seen bopp di ko jaamu di ko commémorer fu nekk ba pare di sëgg ci yooyu kanta borom bi tabaraka wa taala mi nga xamante ne nii moom moo leen bind ñu ne waa yow ñun daal suñuy woona ci newul ñun gëmuñu yi topp ñu yi wal iyaadu billah kon suñu borom ne moo awalaw kaana baawum moo ñii ndax seen baan yi seen maan yi ñoom waa Quraysh ñii di imaam yi est-ce que ñoom newu ñoon ñoo xam ne doonu ñoon xalaat shay'an tus wala yahtadun te nekku ñoon ñoo xam ne ñu gindeeku lañ dee ñoom ci réer ne woon ba looloo tax sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di koy yónni ngir mu gaaw daal di leen ah génn ci lëndëm yi ñu ne kon nag nan nga mën a waxee rek saa su ne ngay delloo ni ñi sa maam loolu bari waa na moom laa la doon wax ne fii mu ne gis nga bari na mooy problème bu réeréer yi boo xamante ne nii ñi nekk ay France nii te loolu France kese ah voilà ñoom au Occident ak même même en Afrique sax ñoo xamante ne nii en fait nañ jàppe woon seen maam yi foog ne ñoom ñoo ëppoon xam-xam fuuf. ñi nga xam ne mooy génération yu bees yi mbir yi demewul noon de déedéet moo tax France da ngay gis gaa yoo xam ne tubaab yi li leen gën a jaaxal parce dañ naan mais jeunes yi dañoo ñëw bëgg fee wax indi fi diine ju bees comme rek c'est la même chose li nga xamante ne nii ca wolof ya moom lañ doon wax ay temps ay 1997 ak année 90 yi mi nga xamante ne nii ci la jamaatu ibadur rahman yi indiwaat fa la nga xam ne moo fa newoon moo doon diine gu leer mooy muuraay gaa yi naan suñu maam yi newuñu woon ci lii mel ni après yéen léegi mel ni léegi ñoom problème bi mooy dañoo bëgg leen jaaxal mooy kon ñii lii ñuy def te gisuñu woon suñu bàyyeeg suñu maam yi newoon ci kon ñii dañoo bëgg wax ñoom ñoo gën li suñu maam newoon mais dañ naan mais ñoom kay ñoo mais li yàlla digle kay ñi ci ne nan lañ mën a taxawee parce que yow sa maamay diw rek léegi ñu ne moom moom moom newuñ woon ci li yàlla digle parce que loolu bariwu fa woon ñi ko doon def bariwul woon léegi ñu koy def léegi parce que ñoo ànduñoo ak yéen daal léegi daal ci kaw noonu daal ñu war a wax ne yéen daal ñoom newuñ ci dëgg seen maam yee newuñ ci dëgg non non non loolu nag mooy problème mu gaa yi bari ñu jàpp naan jeunes yi dañ fi indi lu bees indiwuñ fi lu bees lii moo fi masa ne sauf que dafa réeroon dafa ràppoon amoon jamono yoo xam ne ay koñ yoo xam ne gox yoo xam ne daanaka dafa farat léegi nag bi ko ñeneen daal di koy leeral ndax dañoo seen diine leen ñor ñu leeral loolu affaire bi nag jaaxal gaa yi ñu naan affaire yi non non lii du yoon alors que ñoom waaye awalaw kaana wax ji daal mooy lii borom bi wax. ne <coughs> waaye awalaw kaana moo ndax nekkuloon abaahum seen bàyyi laa yanqiluuna xamuñu woon shay'an doonuñu woon xalaat dara te xamuñu woon dara ci mbiru diine xamuñu ko woon mooy ñoom affaire comme ñoom nii rek li ñuy wax ñoom noonu la woon mooy dañoo fekkoon seeni bàyyi ci ay mbir seeni maam ci seeni mbir. loolu moo tax njàng mi gën booy jàng sax mbiru diine boo ci newee topp mutuun yi kese loolu gënul voilà mooy ne mutuun yi baax nañ waaye yow dee ko jaar ci xadiis yi xadiis yonent bi saa salaam d'abord nga xam ne yow mbir mi boo koy jàng day mel ni da koy gis moo muy def mooy sa royukaay sinon bu dee yow mutuun yi kese ngay topp mooy ay texte voilà kii nee na kii nee na kii nee na te yoo xam ne duñ la delloo mukk ci ay xadiis ak alquran loolu yow yow fii mu ne boo gagee danga naan boroom téere ba nee na téere ba nee na xam nga ne ko wuti na moos ak ki nga xam ne moom bu gagee danaan e bi yonent saa salaam keroog bi mu wax waa ji defal lii defu ma loolu lii ñaar ñooñ xam ngeen ne waaye ñooñu bokkuñ xoolal rek ku nekk fi ngay mooy kii bu juumee ci kan lay dellu directement moom danaan xadiis yonent bi saa salaam de lii la waxoon alors que kee téere ba nee na même bu dee ne xam nañ ne téere bi mooy la muy wax en substance ci xadiis yi la koy jële mais loolu loolu dafa am intermédiaire alors que intermédiaire yooyu boo mënee am li nga xamante ne mooy source bi direct yow demal ci source bi direct bu fi nekk di wuti intermédiaire léegi nag mutuun yi dina la jariñ ci xam-xam ba nga am mooy nga takk ko parce que ñoom dañ koy dañoo nekk ñoo xam dañ koy tënk comme ñoom ay raxab yi wàllu miraas ak yooyu ak alfiyatu suyuti rahmatullah alayhi ak yi nga xamante ni ñooy yu mel noonu ak yi nga xamante ne nii mooy téere yu bari yi wax yooyu yooyu dalay may nga takk xam-xam bi waaye kantaa boo ñëwee ci wàllu xam-xamu xadiis bi moom loolu moom li gën ak tamit yi nga xamante ne nii mooy eh, téere fiq yeeg yooyu noonu ci mazahib yeeg yooyu yëpp bi ci gën mooy bi day delloo ci ay xadiis loolu moo gën mooy kutubul ahkaam comme ñoom al imaam ah, ah ñoom ay ay imaam. ibnu taymiya pa mooy maamu ibnu taymiya bu siiw bi al majd ibnu taymiya rahmatullahi alayhi moom ci téereem bi nga xamante ne ci moom la al imaam al Shawkaani daal di shara ci Naylul Awtaar voilà mooy ne yooyu noonu ak al Buluugh Buluughul Maraam bu al imaam Ahmad ibn Ali al Asqalaani yu al imaam al Haafiz ibn Hajar yu mel noonu ñoo gën fuuf parce que waxu Yonent bi alayhi salaatu salaam la moo ci ne. voilà yooyu moom moo gën jaare foofu que jaare feneen même bu dee jaare feneen yooyu baax na waaye yii dañ laa bëgg a li gën la ñuy wax loolu moom xaaju ñoo bokk. kon nag moo tax affaire yu yoolu la kon nag gaay bees leen di mo suñu boroom ne waa yow ñoom boo leen di wax ñu naan ñun topp leen li yàlla wàcce ñu naan ñun li ñuy topp mooy li ñu fekkoon suñu maam yeeg suñu bàyyi suñu boroom ne moo waaye ñoom awalaw kaana ndax seen maam yeeg seen bàyyi ñuy wax ñoom est-ce que nekkuñu woon ñoo xam ne laa yanqiluuna shay'a doonuñu ñoon xalaat dara seen xel yi daanaka jariñu leen woon dara ci wàllu diine wala yahtaduuna doonuñu woon ginee ku de wallahu ta'ala wa sallallahu ala